masala yi jëm ci garabu Makka mooy est-ce que nit mën naa dem Makka wala ku dëkk Makka ñoo ci yépp sawaa'il aakifu fiihi wal baad ku fa dëkk ak ku jóge fu sori aw étranger ñoo fa yépp atte yi yépp ci ñoom la est-ce que mën na ñëw ne man daal exemple laa joxe ah neew ma loolu am ma ne sama niimaa gii daal nekk fii ci sama ëtt bi fii Makka daal euh, bon kiiwu ma quoi xaaral ma dagg ko je loolu est naa ne <laughs> loolu la <laughs> voilà lool mooy laaj bi waxoon nañ nag garab lañ wax yi am pied après nañ ñëw ci yi nga xam ne Euh, comme ay idxir ak gaa yooyu ak garab yi nga xam ne amuñu pied voilà bu ñëwee ci euh, imaam al bi dina ñëw ci li imaam Ibn al-Qayyim wax de rahmatullah alayhi dane xassa alfuqahaau alshajara almanhiyi alshajara almanhiya an qat'ihi bima yanbituhu allahu taala yunbituhu allahu bima yunbituhu allahu taala min geyri sun'i sun'i aadamiyin fa amma maa yunbitu bi mu'aalajati aadamiyin faxtalafa fiihi wal jumhuuru alal jawaaz imaam al-Qurtubi raxmatullah alayhi e, mu ne e, fuqahaa yi de boroom xam-xamu fiq yi dañoo jagleel tere gi nga xam garab gi nga xam ne moom lañ tere gu ko dagg mooy garab goo xam ne naturelement la fa sax mooy goo xam ne yàllaa ko fa def du nit moo ñëw xam nga am na garab yoo xam ne amuñu woon ci yenn réew yi ci yenn dëkk yi dafa am ñu leen fa implanté ñëw def leen fa ba ñu mujj nekk fa ba ñu foog ne moo fa nekk moo fa mas a nekk am nag yoo xam ne moom ñëpp gaaye ko ku fa juddu fa nga ko juddu fekk moom lañ xamee région boobu comme région boo xam ne dañ koo xamee ay acacia albida euh, nga xam ne moom daanaka fépp la am mooy façon yu mel noonu lañuy wax bokkul ak waa ji nga xam ne moom moo jël garabu banaanaam jël ko daal di ko fay def euh, daldi ko fay jiwal boppam mu sax loolu kenn du ko tuddee garabu màkk déedéet voilà loolu lay wax mu ne xasal fuqaha mu ne boroom xam-xamu fiq yi dañoo euh, jagleel li nga xamante ne nii mooy garab yi nga xam ne moom lañ tere ku ko dagg mooy yi nga xamante ne buur yàlla moo ko saxal sans participation doomu aadama waaw mu ne wa amma kantaa yi nga xam ne nag ñoom dañuy sax wa amma maa yan butu bi mu'alajati aadamiyin faxtalafa fiihi faxtulifa fii mu ne kantaa nag bi nga xam ne doomu aadama moo ko def mooy comme garabu banaana gi ma wax walla wala pamplemousse walla ma jël ak màngo saxal ko ngir foofu ma am fay màngo mu ne bu dee yooy nag foofu nag la ñu wute ñoom boroom xam-xamu fiq yi waa jumhur ne non bu dee boobu moom da possible nañ dagg ko parce que bi ñuy wax garabu màkk boobu taxul ñuy wax boobu yaa ko fi indi voilà voilà léegi loolu kon la imaam euh, al Qurtubi wax kii kanta imaam ibn al Arabi imaam ibn al Arabi al Maliki raxmatullah alayhi dane ittafaqu ala taxrimi qat'i shajari al xaram ittafaqu ala taxrimi qat'i shajari al xaram illaa anna shaafi'iyya raxmatullahi alayhi ajaaza qat'a siwaaki min furuu' ash-shajara kadaa naqalahu abu thawr anhu voilà wa ajaaza aydan axda alwaraqi wathamari ida kaana laa yadurruhaa wala yuhlikuhaa wa bihaaza qaala ataa wa mujaahid wa ghayrihima léegi imaam ibn al-arabi rahmatullah alayhi mu ne ittafaqu boroom xam-xam yi da dëppoo nañu ko ne rahmatullah alayhi ci tere gi nga xam ne dañuy tere ku dagg garabu alxaram muy alxaramul ki que dañoo xaraamal koo xam ne day ñëw di dagg garabu alxaramul makki mu ne ba mu des sauf que imaam ash-shafi'i rahmatullah alayhi am na lu ci génne nee na possible na ñu dagg li nga xam ne mooy assiwaak mooy comme ga euh, garabul arak socc biñ ciy dagg ngir di socc mu ne lool moom garaawul bantub socc biñ ciy dagg ci shajarul araki di ci socc mooy yi ñuy dagg ngir socc mu ne lool moom garaawul te bokk ci branche garab yi mu ne na ko noonu la ko toxale abu sawru jële ko ci moom mu ne daganal na tamit imaam Shafi'i nee na tamit gisul ne problème am na ci mooy feuilles yi jël ci feuilles yi feuilles yu garab yi ak meññeef yi bu dee garab la yoo xam ne dañuy am ay meññeef di ay fruits jëfandikoo fruits yi ak feuilles yi boo ko soxlaa loolu noonu gisul ne daraa ngi ci waaw bu dee ne mais à condition ida kaana la yadurruha bu dee ne jël gi ngay jël feuilles yi di ko dagg ci garab gi du lor garab gi ba tax garab gi commencé bi séché di di fee bi di dee te tamit walla yuxli ko du ko rey completement bu nee ne baaxul ci ci pousser gi pousser gi garab gi pousser loolu dañ ko bu dee lool nag non dool du mën a nekk mu ne te ci loolu la lii wax ji la Ata wax imaam Ata ak imaam Mujaahid ak ñeneen ñu wuteeg ñoom ñaar mu ne wa ajaazu qat'a shawki li kawnihi yu'dhi bi tab'ihi fa ashbaha al fawaasiqa wa mana'ahu al jumhuur ñu ne ñoom ñii ba pare ñu daal di ne possible na euh, mooy kii dikk ay ay cactus yi nga xam ne day jamaate ci garab yi loolu moom mën nañ koo ñu ne loolu moom dagg ko garaawul parce que parce que day lore léegi nag day lore bu boobaa dañ koy qiyaas def raisonnement par analogie ak li nga xam ne mooy fawaasiq yi mu waxoon xam xamsun fawaasiq yuqtal na fil xilli wal xaram cinq yi ngoo xam ne yu génn topp la yuy lore la dañ leen di dagg moo xam en dehors de xaramul makki la wala ci biir alxaramul mag ki bu boobaa dañ koy mën a gam-gam léegi lii ko que waa jumhur dañ koo tere ndax xadiis bi dafa leer naññ yonent ma alayhi salaatu salaam yi riwaaya yi yoo xam ne wala ya'dudu shawkuha wala yu'dadu shawkuha tak shawkuhu kenn du dagg li nga xam ne mooy ndég yi nekk ci garab yooyu kon kay lool leer na hmm? kon loolu la leer na ah ndax dañ ne waa dañ ne ñi wax lii yéen da ngeen def qiyaas qiyaas boo xam ne amul raison d'être nekk fii ndax euh, qiyaas bokk na ci yàq raisonnement par analogie mooy al qiyaasu fi muqaabalati nassi mooy di def qiyaas ci loo xam ne texte da cee ñëw texte nekk ci kanam mooy yonent bi alayhi salaam wax lu leer laa yondadu shawkuhu kay loolu leer na naka nga mën a ñëwee ne parce que day lore moo tax mën nañ koo dagg yonent bi sallam xamuloon ne day lore bim naan malgré tout ça kenn du ko dagg texte bi wax loolu kon mooy qiyaas boobu du jàll voilà kenn du ko bàyyi xel hein loolu la léegi ñu ne leen loolu benn affaire la même buñ leen d'accordul lool sax dañ leen naan mais yéen côté qiyaas bi buñ ñëwoon ba leen waa def leen qiyaas dañ naan mais yéen xam ngeen ne moos fawaasiq yi ngeen di wax muy kalbul aqur al aqraboog ay alxada atoog yooyu yooyu noonu xam nga ne moos xaj bi karaateeg ak alfaratu walla kaña nga xam ne yàq day yàq jurugaay yi mooy eh, seen dund yi lañ fa indi tëll lañ koy def kaña yi dañuy fekk sa sikk yi sa saaku dara ñu ñëw dóor ko mu yàqu te tamit mën nañ ci bàyyi ay façon feebar yoo xam ne peste beeg yooyu yëpp mën na cee génne voilà moom ci la alxadaatu alfaratu alaqrabu alkalbu alaquru ak lan am na bu des euh, alxada atu mooy mooy jaaru charognard boobu ma la waxoon alkalbul aquur mooy bi euh, nga xam ne day karaate walla alxayatu ak jaan jaan ak kaña ak yooyu waaw al ak jiit yooyu moom léegi biñ leen dañ leen laan même bu ngeen defee seen qiyaas boobu yéen fawaasiq yooyu ngeen di wax wute nag garaba ah seenug lor ñoom dañ lay fekk fi nga fekk ñu ñëw lor la ah alors garab gi garab gi même boo ko jegewul du la gaaña ah est-ce que jiit bi day taxaw fa mu taxaw di xaar yow daal boo ko laalee mu kii la non jiit mën na laa fekk nga toog mu jóge fële di ñëw yëkkati yëf bi ñëw ba fekk la fi nga toog di ngonnal mu ne la ko ray ray ray ray <laughs> fëgg la ko kane it du toog fële day ñëw fekk say mbir mu daldi koy saccagé man na sax fexe ba seen taal yi ngeen di taal la yonent saa sama doon wax fël ko wal iyaadu billaah yi ngeen di niitloo son bu doon tey dañ naan affaire sondeel ak koto yi ngeen di taal ñu fel ko mu lakk seen mbaar yi alors que garab hein loolu moom moom loolu amu ci quoi garab moom boo ko jegewul du la laaj du la laal léegi nag buñ ñëwee kon imaam Ibnul Qayyim moom nan la traité masala bi mu ne wa minha bokk na ci li nga xamante ne nii moom lañuy jànge ci fatxu Makka ba léegi qawluhu sallallahu alayhi waxu yonent bi sallallahu alayhi wala yu'dadu biha shajar kenn du dagg garab fii mu ne ci beneen expression wa fi lafdi aaxar wala yu'dadu shawkuha te kenn kenn kenn du dagg li nga xam ne mooy dégg yi yi voilà wax na ko ci beneen expression comme ni ne sax imaam muslim wala yuxbatu shawkuha mu ne laa xilaafa déglu léegi imaam ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi laa xilaafa baynahum anna ash-shajara al-barriya alladhi lam yunbituhu al-aadamiyu ala ixtilaafi anwaa'ihi muraadun min haadha al-lafz waxtalafu fi ma ambatahu al aadamiyu min alshajari fi lxarami ala thalathati aqwaal wa hiya fi madhabi ahmad mu ne laa xilaafa amul wuute baynahum diggante boroom xam-xam yi anna shajara al barriya këne garab gi nga xam ne moom naturellement la kii mooy garabu liñ naan garabu àll mooy e, e, mooy lim ci jublu mooy boo xam ne ab saxayaay la bu doon ci kii la dañ naan am saxayaay la Euh, euh, tool yeeg yooyu lii ay saxayaay la mooy loo xam ne daal lim ci jublu mooy boo xam ne moo ci saxal boppam amul kenn ku ñëw jëmbat ko wala ku ñëwoon di ko arrosé moom daal dañ fii la fii lañ ko fekk comme kàdd yi xam nga kàdd yi moom kenn saxalu ko waaw comme yu mel noonu garabu kàdd waaw ñi nekk ci àll bi xam nañ ci dara euh, mu ne comme yu mel noonu yi nga xam ne lam yun bitu aadam yi al aadam nga xam ne du doomu aadama muy nit aleyhi salaatu wassalaam moom seydina aadam moom moo ko saxal mu ne ñooñu wute wuñ ne garab yooyu lañuy wax fii ala ixtilaafi anwaa'ihi muraadun fi min hadha al-lafz ak ni ñu wute yépp xam nga garab yi am na yoom day ngand comme comme comme comme kii nu mu tudd garabu guy le baobab ni muy toll xam nga ne moo wuute na ak kàdd mais kàdd yi ni muy toll wuute na ak yu ko gën a tuuti waaw am sexew par exemple am sexew am sexew de toute façon sexew xam nga ne mooy sexew mi ñuy naan ab garab bu am na garab gu tudd noona ah, les booy dakaar <laughs> les booy dakaar moom tam duñu xam lool nga naan sexew ñu foog ne mooy kénkeliba bi léeg-léeg sax sexew xamuñu ko ñoom kénkeliba lañ xam alors que waa ji dëkkoon Casamance mu ngi ma doon wax naan ma xaw ma kénkeli ba ak saxew wuute na waaw loolu nag xam-xam la yoo xam ne man xaw ma ko keroog laay dooru dégg affaire boobu sax waaye ñun moom dañuy njaxase rek waaw mais dafa am garab gu tudd saxew xam ngeen na am saxew moos wuute naa ko kàdd wuute naa tamit garabu guy ah garabu aloom it wuute naa ak moom. mu ne nag ni ñuy wute noonu yooyoo tax ñuy wax yi nga xam ne du nit a ko fasaxal mu ne waaye nag wute nañ ci garab gi nga xam ne doomu aadama moo ko saxal xam nga loolu sànq gis nañ ne euh, li imaam al-Qurtubi wax rahmatullah waaw ne yi nga xam ne nag doomu aadama moom moo ko doon moo moo moo ci def loxoom loolu dañ cee wute jumhur ne mën naa nekk moom nag duggalu la ci détail bi imaam Ibnul Qayyim nag day duggul ci détail bi dane ñetti wax a ci am mooy kon masala yooyu lenn la buñ la nee ndax loolu man nga ne mais masala bii nii moom man na la yow concerné la la en tant que foo man di nekk ci àddina bi imagineel nga dem Makka aji ngeen nekk foo xam ne dañu da jàpp ne mais garab gii moom comme ni ngay def rek gis lii dagg est ce que mën naa ñëw non dagg pour ngir ngir am place bu yaatu yéen ñi ngeen àndal loolu du la concerner nga foog yow <laughs> boo dee du ñun doomu jamono moom masala yi yëpp du mas a traverser sa bopp parce que ñun moom li ñu yitteel du yii bu ñuy jaamu yàlla ci yooyu duñ ko waajal dañuy ñëw rek dem di def ni nit ñiy defe bu yàqoo xamuñu bu baaxee baaw l'essentiel il faut que vous nous assurez notre titre de ajaratu ou de aja euh, ou de elage waa allaaji ndeysaan kooko xaj nag jaral na laa mer ak yow nag dootu la tudd ba àddina bi tukki ndax danaan danga koo soxore dem màkk ngim dem màkk moo tax doo ko woowe allaaji diw walla léegi kii ne moo tax yooyu dañuy intérêt dañu dañuy concerné ah imaam al ibn qayyim rahmatullah ne dañ cee wuute kanta bi nga xam ne nit a ko saxal boobu boroom xam-xam yi dañ ci wuute ci ñetti wax mu ne ñetti wax yépp tamit am na ci mazhabu imaamu ahmad ibn hanbal wax naa la moom hanbal yi la moo tax moom la gën a maîtriser waaw mu ne ahaduha bi njëkk ci benn ci wax yooyu anna lahu qal'ahu anna lahu qal'ahu wala damaana alayhi mu ne première wax bi mooy ni si bu ko neexee nit ki bu dee garab la goo xam ne moo ko fa saxal comme garabu banaana bu demee ba gis ne banaana di doxatul bu ko neexee mu dëkk Makka mu ne man maa ko fi defoon ma dagg ko jële ko fi waaw première wax bi mooy te loolu la waa jumhur wax te bu ko daggee dara du ko ci fekk waaw non dara du ko fekk dara du ko ci fekk waaw léegi loolu mooy wax bu njëkk bi mu ne wa saani am na nag lu mu ci teg loo xam ne ci mazhabu imaam Ahmad la loolu bon dañ koy sote mu ne deuxième wax bi annahu laysa lahu qal'uhu annahu laysa lahu qal'uhu wa in fa'ala fa fiihi aljazaa bi kulli xaal mu ne wa huwa qawlu Shaafi'i mu ne deuxième bi mooy kënee a ah, non kooku amul droit dagg garab googu même bu dee moo ko fi saxal bu ko defee nag dina am daan boo xam ne fokk mu fay ko ci nu man di deme nu mbir mi man a wujj wëlbate koo non loolu moom waa ji dina fay de waaw ñu ne lii nag ki ko wax mooy imaam Shaafi'i rahmatullahi alayhi imaam Shaafi'i sànq lañ doon gis sànq lan la waxoon dane woon possible na même garab yi nga xam ne kii euh, ci naturellement lañ sax mooy li jëm ci wàllu soccu bi voilà à condition que ne du lor du lor garab gi voilà ak li nga xam ne moo jëm ci wàllu euh, euh, feuilles yi léegi nag kantaa <coughs> fii ak possibilité dagg li nga xam ne mooy dëgg yi ndax day lore kantaan ak garab goo xam ne nitu ko saxal mu ne non non même boobu bu dee nitu ko saxal boobu amul droit dagg ko ndax moo bëlee yem bi nga xam ne amul droit dagg ko dafay sax naturellement mu ne ñetteel wax bi moom imaam Ibnul Qayyim ba léegi ci sa Zaadul Ma'aad rahmatullah alayhi mu ne al farqu baynama anbatahu anbatat maa ambatahu fil xilli thumma gharasahu fil xaram wa baynamaa ambatahu fil xarami awwalan fal awwalu laa jazaa fiihi wa thani laa yuqla wa fiihi al jazaa bi kulli xaal mu ne ñetteel wax bi mooy dañuy tàqale entre loo xamante ne waa ji da koo saxal ci alxillu mooy en dehors de alxaramul makki la ko moom moo comme nit ku ñëwoon ma ba génn xaramul màkk yi daal di fay saxal ab garab comme Taif wala yooyu ginnaaw gi mu daal di ne man de sama kër ga nekk màkk moom bëgg naa garab gu mel nii daal naa ko fa yóbbu sax mu simpi ko yóbbu ko foofu daal di ko fay eh, daal di ko fay jëmbat ci xaram bi ñu ne ñoolu benn affaire la nañ jàpp kaa boobu bokkul kaa bi nga xam ne moom dafa ñëw saxal ko jënd ay garabam saxal ko biir Makka ci xaram bi ñu ne fal awwalu laa jazaa fii bu njëkk bi moom bu ko daggee dara newu ci du fay dara te dara benn daan du ko ci fekk ndax fële la ko kii woon indi woon ko fi ñu ne deuxième bi nag comme que dafa ñëw samp ko fi directement saxal ko fi directement laa yuqlaw kenn du ko dagg amul droit dagg ko te bu ko daggee dina fay dina am daan yuñ koy teg imaam ibn al mu ne am na sax beneen wax bu ñeenteel mu ne wa huwa al farqu bayna ma yan yunbitu al aadami jinsahu kal lawzi wal jawzi wan naxli wa naxwuhu wa ma la yunbatu al jinsuhu kad dawxi wassalam wa naxwu fa al awwal yajuuzu qalon wala jazaa wa thani la yajuuzu fihi al jazaa lii mooy waxu mooy ñeenteel bi da ne dañoo def différence entre li nga xam ne doomu aadama moo koy saxal comme li jëm ci garabu euh, comme euh, banaana réyeeg yooyoog ak tàndarma garabu tàndarma yi ak li nga xam ne moom doomu aadama bi moom du moom moo koy saxal waaw genre boobu du doomu aadama yi saxal comme mooy garab yi ñu la waxoon sànq waaw comme genre kàdd yeeg yu mel noonu mu ne bu njëkk bi boobu moom mën nañ koo dagg te kenn du ci teg amul benn lum ciy fay deuxième bi nag boobu nag day fay waaw waru koo dagg te bu ko daggee day am problème lay am lu nga xam ne moom lay teg xam nga lii nii moom la waa jumhur wax waaw bii moo gën a leeral waxu waa jumhur waaw mooy ne ñoom dañ ne woon non li nga xamante ne nii daal. doomu aadama bi moo ko def loolu moom mën na koo dagg dara du ko ci fekk waaw kantaan li nga xam ne moom du moo koy fay saxal yàllaa ko fi saxal loolu la man da dagg te bu ko daggee nag day am lu mu fay waaw am na sax ci boroom xam-xam yi comme imaam Maalik dane non du fay dara day bàkkaar rek ku ko def moom amul dara benn pen buñ koy teg naan ko fayal lii waaw fayal lii mais day bàkkaar dina am benn bàkkaar moom léegi ni muy def mooy day tuub kantaa ku mel ni am euh, imaam Abu Hanifa dañ ne dañuy jël hadyu bi hadyu bi mooy gàtt yi ñu fay indi benn hadyu la ñuy jël ñu xool ñaata lay jàll ñu jël njëgg loolu la waa ji dagg kii bi di génne par force voilà. kantaa imaam Shafi'i ndax ñu ngi naan euh, euh, jaza boobu ba léegi moom lañuy wax nii. kon imaam Maalik nee na non loolu lépp amu ci day bàkkaar rek léegi nag comme que dafa bàkkaar le fait que mu yonent ma lay saa sam lii mu def ko mooy day jéggalu imaam Abu Hanifa rahmatullah alayhi nee na moom dañuy xool hadyu bi ni muy jar sa valeur ñu jël lu mel noon moom mu génn lu mel noonu imaam Shafi'i rahmatullah alayhi ne bu dee garab gu rëy la aw nag lay rey mooy saraxe ko miskin yi nekk mag waaw. léegi nag lu wuteeg garab gu rëy nag li muy joxe mooy lan ab kii lay joxe ab gàtt lay rendi ngir saraxe ko voilà léegi loolu la <laughs> léegi nag muñ ci wax tey ci waxu imaam Ibnul Qayyim bi kon loolay wax yi mais insha allah pour bañ a gën a dugg ci côté bi mooy ne li gën a dëgër mooy waxu waa jumhur insha allah mooy ñeenteelu wax bi damoo gën a leeral bu njëkk bi selon l'imam Ibn al-Qayyim ni mu ko ëndee këne bu dee ne garab yi ñuy wax mooy boo xam ne nit saxalu ko fa te bokkul ci genre surtout rawatina lool bokkul ci genre bi nga xam ne moom la nit di saxal waaw kon xam nga en général ay garabu euh, kàdd ay garabu yooyu du du nitay ñëw di ko saxal alors que bu dee yooyu garaawul mais bu dee ne ay mangoog ay banaanereeg papaayaak garabu kii ak yooyu moom bu dee moo ko kii bu ko neexee màkka mu dagg ko ne man sama kër gi mango gi léegi commencé na ma sonal wala kii mu dagg ko te dara du ko fekk voilà ah léegi nag kanta dagg dagg dagg dagg euh, garab yi nga xam ne dañoo am ay dëkk lool moom yonent mi alayhi salaam da koo tere waaw loolu da ko tere mu leer nañ contrairement li ñoom imaam a Shafi'i yi wax sànq comme ni ñu ko tudde léegi loolu moom wax nañ la tontu bi que ne buñ ko qiyaasee ak tamit fawaasiq yi mooy qiyaasun fii muqaabali nas nas la mooy texte dafa am ñuy qiyaas te loolu du dox day yàq qiyaas wala ñu ne leen même bu dee lool la buñ d'accord ci seen qiyaas boobu qiyaas ma al la alqiyaas ma alfaariq mooy yow li ngay jéem a def analogie ñaari mbir yi dafa am lu leen wutale ndax bu dee ne yow ñoom alfaara toog alxada a toog ay kalbul aqurook ñoom ñoom aqrab gaa yooyu noonu euh, jiit yeeg kaña yeeg xaya toog jaan yi yooyu moom dañ lay fekk si alors que garab moom fa mu ne boo fa newul du la gaañ voilà yooyu moom gisoon nañu kon daj fa xaraam tamit ku dagg yooyu ah voilà loolu dafa xaraam ku ko dagg ndax yonent mi aleyhi salaatu salaam moo ne wala yondadu shawkuhu wala shawkuha wala yuxtala shawkuha ci beneen riwaay biñ la wax ah. ah léegi mu des mu des beneen masala ba léegi ci côté garab yeeg ñax yi mooy mais xam nga waxoon na duñ dagg même même ñu la wax ne la plante yu ndaw yi mooy yi nga xam ne amul pied da ko doon tere yonent mi alayhi salaam mais léegi bu garab gi ñëwee wow nag wow ba daanaka moom mooy day wane ne dee na ah imaam Ibn al-Qayyim ne wal lam yu bayna al-axdari wal yaabis walaakin qad jawwazuu qat'a al-yaabisi qaalu li annahu bi manzilati almayiti wala yu'rafu fihi xilaaf wa ala hada fa siyaaqu alxadiisi yadullu ala annahu innama araada alaxdar fa innahu jacalahu bi manzilati tanfiir alsaydi wa laysa fi axdi alyaabis intihaaku xurmati alshajara alxadra allati tusabbixu bixamdi rabbiha wa li hada garasa gharrasa nabi sallallahu alayhi wa sallam ala al-qabrayni ghusnayni axdarayni wa qaala la'allahu yuxaffafu anhumaa maa lam yaybasaa mu ne nag imaam Ibnul Qayyim léegi nag am na beneen affaire euh, mooy ne xadiis bi nag deful différence entre gàncax gi nga xam ne dafa verte ak bi nga xam ne dafa wow mu ne waaye malgré tout ça boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim nee nañ possible na si bi nga xam ne dafa wow mën nañ ko dagg parce que mooy ñax mi nga xam ne garab gi nga xam dafa ñëw ba wow mooy ne kooku day ndax dafa nekk bi man mook lu dee wayam bi man manzilatil mayit mu ne loolu nag xamuñ ci ku ci wuute wax lu contraire ne mën naa ne mu ne nag ci kaw loolu xadiis bi kon day tegtale que ne li muy wax kon bu dee noonu la kon mooy yu yi garab yi nga xam ne ñu ngi dund tax ñuy wax waaw ndax da koo def comme si dàq aw e, am rëbb la ci pala place loolu la ko teg mu ne ca jël li nga xam ne mooy lu wow garab gu wow hein goo xam dafa ñëw ba dee ba wow dagg ko loolu moom du loo xam ne intihaaku xotti ormaay garab gi ak màkka bokku ci ndax lii dee na ba pare surtout garab gi nga xam ne bu bu bu tooyee day sàbbaal borom bi lan moo la wax loolu mu ne ndax yonent mi alayhi salaatu salaam ba mu jëlee romb ñaari xabru ya jël ci garab yi daldi di ko fay samp jëmbat ko fa ne amaana eh, ñu leen di ñaar ña kenn ka nga xam ne da doon def na mi ma kenn ki moom bu ma soona tuur ndox du du du du faale après moom yéreem yooyu ndax taq na ceeg du seer lu def dara du dindi kii beeg ra deno moom daal yooyu yëpp neewu ci ba mu rombee seen xabru yo mu ne ñaar ñi ñu ngi leen di mbugal te mbugaluñ leen ci lu rëy mu ne ah kay après mu ne ah kay lu rëy la après mu expliquer mbir mi dafa jël ay garab dagg ko daal koy jëmbat foofu ne amaana ñu daal leen woyofal seen mbugal mi fekk wowaguñ voilà léegi nag mu des beneen beneen masala mooy mais bu dee garab gi moo daggal boppam wala ent intempérie moo am mu mu fël garab yu garabu màkka yi ñu dagg nag wadd ci suuf est-ce que mën nañ koo jël mu ne sii waaw wala branche yi loolu man lañ koo jël jariñoo ko moo xam dem boyale ko ay fourneau wala daal di koy jaaroo ci seddaay bi walla leneen mu ne loolu nag amul xucc xëccoo voilà dinaa euh, dugg nag ci ay détails moom al imaam ibn ci euh, bu dee waajoo xam ne da koo dagg bàyyi ko fa wala ki nga xam ne <laughs> est-ce que ki dagg garab gi moom mën naa ñëw di ko di ko di ko jariñoo lool moom c'est sûr que man ne léegi nag est-ce que nit mën na koo romb. gis ñu dagg garabu màkk benn ci garab yi ñuy tere ko dagg moom mu ñëw daal di koy jël daal di koy jariñoo ah <laughs> am na ñu ne non man na koo jariñoo parce que du moo ko def am ñu ne non malgré tout ça daal na ko bañ a def waaye insha allah amaana mooy mën na koo jël parce que du moo ko def te tamit. à condition du mooy commanditaire bi bu dee commanditaire bi moom moom taxul ñuy wax ah kon loolu moo jëm ci wàllu garab yi ah léegi nag ñu ne la mais léegi comme que dañuy wax ci garab yi mais léegi comme que fii mu ne wax nañ garab yi nga xam dañu am pied ak yi amul pied idxir daal la ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam génne waxoon nañ la garab la goo xam ne li muy xëy dafa neex keroog bi muy wax Seydina Abbas ne ko ah illa al ndax dañ koo soxla ngir seen kër yi ak li nga xamante ni mooy seen seen liggéey yi ak tamit seen xabru yi yonent bi alayhi salaatu salaam ne illa al eh, léegi mais kon garabu ma màkk moom mooy mooy caawo mi paturage bi mais est-ce que loolu ci la mu ne fa fa in qiila fa hal yatanaawalu alxadiisu arraaya am laa mooy jël sa troupeau bàyyi leen ci caawam màkk mi ñuy lekk loolu est nag loolu kon ci la walla déet ah nga eh, eh, am na benn affaire boo xam ne jar naa dama koy wax des fois mooy xam nga xam nga xam nga yàlla xam na ne boo miinul affaire xam-xam nii jataayu xam-xam ak xam-xam bi nii yu mel nii danga naan mii lii moom est que am na njariñ di ko traiter dañ naan la laa ilaha illa <laughs> yaakaar nga ne boroom xam-xam yi am nañu benn minute bu ñuy taar bu ñuy attardé ci lenn loo xam ne amul njariñ loo xam ne yonent bi aleyhi salaam a ko wax ñuy leeral est ce que dañ koy defam biir nga naan ndax am na njariñ non affaire bi ça devient ennuyeux quoi mooy yow yaa xamul qad gharraka al-la'inu iblis waaye waay ki ñu ki ñu ki ñu ki ñu ki ñu rëbb di iblis mu ngi lay commencer wor xam nga gars yi booy wax ñu naan man je veux du concret quoi loo xam ne man de je l'applique ma ne di concret boo dem boo ko jàngul xamoo ko boo demee màkk nooy def dangaa xam kañ ngay dem màk te tamit nit ku fay dem nga jàngal ko ak tamit lan xam-xam bi nga téye ko xam ko ndax loolu la dañ koo war a téye même bu dee du lu may jëfe man gisuma tamit ku ma mais ma téye ko parce que noonu la fal yu ash-shahidu minkum al-ghaib la yonent mi alayhi saa salaam waxoon na jottali ki nga xam ne moom moo fekke sama wax na ko jottali ki nga xam ne fekkewu ko dafa absent moo tax yii yépp dafa am solo <laughs> tey ci garab yi kese lañ nekk <laughs> <laughs> léegi kon mooy est-ce que caawa ci la wala déet bu dee ne ci la ah mooy kon du ñu mën a jël suñu jur ji suñu xar yeeg suñu bëy yéeg suñu nag yi bàyyi leen ñuy ñuy for ci ci ci ci ñaxum màkk mi loolu man da bu boobaa du mën a ne bu dee nag bokku ci boobaa mën naa ne ah. ku mel ni imaam Shaafi'i rahmatullahi alayhi mu ne non non non yooyu moom bokku ci mooy ku am sa troupeau man looy mën nañ koo lekk ñax yi moom mën nañu koo lekk amu beneen wax bu ne noonoonoo si manu koo lekk ah du ko mën a lekk non hmm kenn du fa jëndi say yor say jur di leen di leen bër di leen kii tasaare bàyyi leen bërgël leen yónni leen ci caaw bu ñuy lekk non non mu ne lool mooy mazhabu al imaam Abu Hanifa ah, mu ne ñaari wax yi yëpp nag ah, taalibe imaam Ahmad yi muy xanbali yi ku ci nekk ci mazhab bi am na wax benn bi ne si yooyu man nga bu non bu dee pâturage bi xar yi mën nañ koo lekk am yu ne non ah léegi nag. ñi ko ñi ne man da nekk fan lañ ko teg ñu ne may xam ngeen ne ana lan mooy différence u nit ki ñëw dagg ñax yi hein ñëw jox ko fekk ay juróom takk leen seen kër aw fasam ay xaram ay bëyam dem dem dem gubi li ñu naan gubi dem ci àllu màkk bi wala biir màkka fu bari ñax nga ne ah fii de moom naat na xaaral ma ma sàkkal ci sama sama xar yi way nga dagg ko def ko ci saak dem yóbbu ak tamit lan mooy différence entre loolu ak nga ñëw jën xar yi bàyyi woo leen yow nga daggal leen yow mais ngeen di leen ñuy lekk foofu mbir mi ana lan mooy différence bi amul différence kon kay bu dee dañoo tere yow nga ñëw di ko dagg dem waaye waaye ngeen di fa xar ya benn la. <laughs> ñu ne ana différence bi amul benn différence quoi <laughs> léegi ñi ko ñu ne si c'est possible c'est possible ñu ne parce que. lii aada ci aada mooy ne hadaaya yi muy xar yi ñuy jële fu nekk gëléem yi yonent mi alayhi salaatu salaam Medina doon nekk yónnee li nga xam ne mooy had yu yi muy hadaayaawam yónni ko Makka ngir ñu rendi ko fa ngir màggal ngir borom bi subhaanahu wa ak yooyu ngir ñu jox ko miskin ya fa nekk waaye waaye mësuñoo gis fenn ñu ne ñu ba mu leen di yónni nag dañoo takk seen seen gémmiñ yi moo tax mu ne walam yunqal xattu annaha kaanat tusaddu afwaahuha kon kay dalla ala jawaazi ra'i ah am yi yañ fa doon yóbbu xar yeeg bëy yi ni ñu baree te lool moom ku ko fa yóbbu c'est sûr que bu ñu fa baree dinañ lekk ci ñaxu dëkk bi te toxaluñu fenn que dañ doon takk seen gémmiñ yi ngir ñu bañ a lekk ci ñax bi waaye léegi euh, euh, léegi daal dañu naan moo incha allah loolu moom mën naa nekk bu dee ay ñax moom jur ji moom di ko lekk lool moom incha allah mooy li gën a dëgër ngir gàttal masala bi